qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala xalaqa al-xalqa hatta idaa faraga minhum qaamati ar-rahimu faqaalat haadaa maqaamu al-aa'idi bika min al-qatii'a qaala na'am amaa tardayna an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak qaalat balaa qaal fa dalika lak fa dalika lak summa qaal summa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iqra'uu in shi'tum fa hal asaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi wa tuqatti'uu arhamakum ulaa'ika allaziina la'anahumu llaahu fa asammahum wa a'maa absaarahum muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin lil-Buxaari rahimahullaah fa qaala allaahu ta'aalaa man wasalaki wasaltuhaa wa man qata'a ki qata'tuhu kon xadis bii la al imaamu daal di teg ci ginnaaw ñetti xadis yi ñu gisoon ci jotaay bii ñu génn muy ñetti xadis yu njëkk yi ci bunt bi mu doon xadis numéro trois cent douze la njëkkoon a gis bu Seydina Abdurrahman Abu Abdurrahman Ibn Mas'ud ah ak xadis numéro trois cent treize bu Seydina Abu Hurayra ak beneen xadisam trois cent quatorze su nga xam ne jotoon nañ ko gis. bim ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon na man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfahu ba nim jeex tey nag ñu war a dugg kon ci xadis numéro trois cent quinze mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy jële ci ki mu jële woon xadis bi mujj wax nañ ko sa muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne inna allaha ta'ala borom bi nga xam ne moo kawe de xalaqal xalqa dafa bind mbindeef yi hatta ida faraga minhum ba ni mi ciy pare bind leen qaamatir rahim léegi nag buumu njurukaay mooy ak mbokkoo daal di jóg taxaw waaw fa qaalat mu ne hada borom bi ah fii de ma taxaw maqaamu mooy taxawaayu al aa'izi bika min al qati'a fii mooy sama taxawaay bii de damaa taxaw taxawaayu koo xam ne day ñëw ci yaw di sàkku nga musal ko ci ñu koy dog waaw xaala <laughs> naam nee na borom bi na ko waaw waaw ama tarday na ndax bëggoo ndax gërëmoo ndax bëggoo an asila man wasala man wasala kii xanaa gërëmoo ma ma jokk képp ku la jokk wa aqta'a tama dog man qata'a képp ku la dog yow mbokkoo yow mbuumu jurukaay yow mbokkoo xaalat balaa nga ne ah kay borom bi bu dee loolu moom man bëgg naa mu d'accord naa waaw qaala borom bi ne ko fa zaliki laki ne ko loolee nga ñaan moom nga bëgg defal naa la ko waaw mooy defal naa la loo xamante ne moo lay musal ci dog ndax def naa loo xam ne képp ko la jokk ma jokk ko képp ko la dog ma dog mu ne ko bëgg naa nangu naa summa qaala rasulullah mu ne ginnaaw gi ndawal yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam teg ci benn aaya mu ne iqra'u jàng leen in shi'tum bu leen soobee loo xam ne day ci alquran ah, loo xam ne day attesté di leeral wax jii nii nga xam ne eh, fa ko borom bi junj ci alquran mu ne fa hal asaytum in tawallaytum ci suuratu sayyidina muhammad bi suratul qital aaya vingt-deux vingt-trois mu fa hal asaytum ndax yéen daal ndax da ngeen a nekk ñoo xamante ne nii daal xaw ngeen di nekk di nekk ñoo xam ne in tawallaytum bees leen joxe ay poste jox leen ay ndomba tànk jox leen ngeen yor mbiru jullit ñi am dara boo xam mooy bi dina mag xalifa wala boog yor ab gouvernorat walla yor ab loo xam ne ab village boo jiite wala nekk police mooy yooyu daal yow daal lépp loo xam ne fonction la boo xam da nga koy taxawal jullit ñi ah mu ne ndax yaa ndax da yéen daal euh, buñ leen buñ leen defee lool an yu an tufsidu fil ard ngeen di yàq ci kaw suuf waaw yàq ci kaw suuf googu nan lay manifesté woo lu a mag mooy wa tuqatti'u ngeen di dog arhamakum seen mbokkoo yi waaw gis ñoo xam ne ñoom ba ñu amul man nañoo ànd ak ñëpp waaye bu ñu amee lañ commencé dogoog ñëpp waaw bëgg koo kal nag bon c'est que xam nga liggéey bi léegi wala doo am jot doo dara fii loolu lépp ay waxi caaxaan na laa wax ña nga bëgg a jokk sa xarit yu bees yi parce que jàpp nga ne ñooy say nawle léegi ah ndax ñoom ngay diirante mag yéen a yéen ay ay collègue yéen daal nga fàtte ña nga xam ne ñoom la la borom bi booleel waxu la ne bul bul rafetal sa digganteeg sa xarit yu bees waaye bul fàtte ñële tamit waaw ñaar yëpp ngay boole waaye nga ñëw dog ñële ba pare di di di di di font di wax yoo xamante ne nii alors que yaa ngi jokk ñii waaw léeg-léeg ñu am loo xam ne xew boo xamante da ngay jóge war a jóge ndakaaru ba Koumpentoum jaral na la ko nga dem fa waaw alors que sa mbokk yi nekk fii ñoom sa yoon newul ci ñoom te yéen a xaw a bokkub koñ yéen ñépp ngeen nekk ndakaaru wala ngeen nekk Thiès wala Diourbel ngay ngay ngay taafantaloo sama liggéey bi yooyu ay caaxaan la parce que lan in waaw dañ leen a def daal jox leen ay poste yoo xam ne moom ngeen am ngeen ami galon borom bi ubbil leen ci wàllu àddina waaw si tufsidu fil ard ngeen di yàq ci kaw suuf waaw wa tuqatti'u ngeen di dog arhamakum seen seen mbokkoo yi waaw seen mbuumu mbokkoo mu ne ulaayka gaa yoo yëla joxoñ leen joxoñ bu sori ndax mbonte gu ñu sori ay jikko mbon gu ñu bon ay jikko alladina mooy ña nga xam ne la'anahumullah képp koo xam ne nii nga mel alhamdulillah yàlla rëbb na la mu ne ñooñ la yàlla rëbb fa asammahum te ni ko manifesté ci rëbb gi mu leen rëbbe ni mu feeñe mooy fa asammahum da leen a tëxloo waaw du ñu déggati dëgg loo leen wax am nañu lay fii mu ne boo leen ne waaye yow yow yow bi yow itam ah yow sa mbokk yi xoola sa baay ak sa yaay ni ñu leen bàyyee fee doo leen seet si ñu koy jooytu ni dañ fay ñëw xam nga sa sa papa yi nekkuñ sa ak yaay nekkuñ di wax waaye ñi nga xam ne ñun yàgg nañu te ñoo doon ànd buñ ñëwee dañu koy jooytu ñun di ñu wax naan naan seen doom ji yow ni nga léegi ni nga mel ak yooyu boo leen ko boo koy wax di ko fàttalee tout le am na lay wu mu fa dóor wu mu fa teg wu tax da koy repousser kooku nag mooy borom bi moo dóor as-samam li nga xam ne mooy ak ak ak surdité la dóor ci nopp yi dafa tëj bo nopp yi fa asammahu li mooy ñi yàlla rëbb manifestation yàlla rëbb lii la waaw fa asammahu bokk na ci da lay tëxloo dootoo déggati alquran dootoo ti dëgg ku la ko wax nga mere ko di nekk ñi nga xam ne ñoo lay jay wa a'ma absaarahum mu daldi gumbaal silmaxal seen bët yi ba dootuñ gis dëgg duñ dégg dëgg bu ñu ko déggee duñ ko déglu duñ ko nangu waaye buñ gisee dëgg yi duñu ko nangu voilà mu ne lii muttafaqun alayhi al imaamul buxaari al imaam muslim solo nañ ko rahmatullah alayhi mu ne fi riwaayatin lil buxaari am na nag ci version nu ko imaamul buxaari boo xam ne boo demee al imaamul buxaari moom la ñeel rahimahullah ci saxiixam foofu dane fa qaala allahu taala sayna abu bi nga xam ne moom moo kawete yéegul de nee na eh, man wasala ki yow mbokkoo képp ku la jokk wasaltuhu dinaa ko jokk wa man qata'a ki képp ku la dog nag qata'tuhu dinaa ko dog léegi laaj bi mooy est ñoom ñi dong ñoo gozolo dañ naan le déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad moo leen ci fekk ci ibnu muhammad ibnu hanbal al imaamu al yu andi ko ci bërëb yu bari andi na ko ci kitaabu tawxid baabu qawlillahi taala yuriduna an yubaddilu kalaama allah mu ne haddathana ismail ibn abdillah mu ne nettana ismail ibn abdillah ibn abdillah ibn Uways ah mooy moom lañ la waxoon ne sëru imaamu Malik moo ko jur voilà abu abdillah al asbahi ismail ibn abi Uways rahimahullahu taala mu ne moom moo ñu nettali rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani nettali na ma man ismail ibne abdillah sulayman ibne bilal muy sulayman ibne bilal al-qurashi at-taymi mawlahum moom mi waxoon nañ la ne mbokk imaamu malik la almadaniyu ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salati wassalaam ñoom moom mi nag eh, eh, ku moom ibnu bilal le suyo mooy sulayman ibnu Bilal rahimahullahu taala an Muawiya ibn abi Muzarrid xam nga gisoon nañ riwaaya bi même même kii la mais leneen lañ beneen xadis lañ gisoon Muawiya ibn abi Muzarrid muy Muawiya ibn abi Muzarrid Abdurrahman ibn Yasar al-Madani al-Hashimi rahimahullahu taala an Sa'id ibn Yasar moo ko jëlee ci Sa'id ibn Yasar di Sa'id ibn Yasar Abul Hubab al-Madani rahimahullahu ta'ala mawla Maymuna zawji rasulillah alayhi afdalu salati wassalam am na nag ñu ne noonono mawla Shukran la waaw mooy Shukran mawla rasulillah am ñu ne noonono mawla al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib la radiyallahu ta'ala am na ñu ne noonono mawla Bani Najjar la moom waaw kon nag mu ngi noonule kon moom moo ko jële Sa'id ibn Abi Sa'id ibn Yasar an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala xalaqa allahu al-xalqa falamma faragha minhu qaamat ar-rahimu fa qaala mah waaw mah mooy laaj la voilà qaalat hada ah, ah, mooy lu tax nga taxaw nii qaala mu ne ko hada maqaamu al-aa'idi bika min al-qati' fii de mooy taxawaayu ki nga xam ne day sàkku ci yow al-aa'id daal mooy al-musta'iid kii sàkku li nga xamante ne mooy mucc bihi bika ji jaar ci yow borom bi min al-qati' ci dog fa qaala borom bi ne ko ma ala ta'ala ala tardayna nasila man wasalaki wa qata'a man qata'aki qaalat balaa ya rabb qaala fa dhaaliki laki thumma qaala abu hurayra fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum voilà noonu la ko imaamul Buxaari boo indi na ko nag ci façon yu bari yoo xamante ne indi na ko ñëw na ci kanta al imaamu Muslimu ibnul Hajjaaji Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul birri was-sila wal aadaab baabun silatu rahimi fi ñu génn sànq gis nga dañu ne Seydina Abu Hurayra moom moo wax loolu moo ne faqra'u jàng leen in shi'tum ah waaye xoolal riwaay imaamu muslim bi te naka noonu al imaam al buxaari indi na ci benn tamit rahimahullah kon ci kitaabul birri was-sila wal aadaabi baabu silati rahimi wa tahriimi qati'atihaa mu ne haddasanaa qutaybatu ibn Saïd ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi bii moom dafa indi lépp lu bari bariwul lu mu koy def ci yu bari daan rek haddathana Qutaybatu ibn Sa'id fii moom indi na imam Muslim Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Ath-Thaqafi wa Muhammad ibn Abbad kon mu nekk ñu nettal mooy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil mooy ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Ath-Thaqafi indi na lépp mawlahum Abu Raja' Ath-Thaqafi al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Abbad ak Muhammad ibn Abbad ibn Zibriqan al Baghdaadiyu al-Makkiyu Abu Abdillah rahimahullahu taala mu ne ñoom ñëpp nee nañ qaala nee nañ haddasanaa Haatim wa huwa ibnu Ismaa'iil ma ki ñu nettali mooy Haatim ibnu Ismaa'iil al-Madaniyu mawla Bani Abdil Mudaan min Bani al-Haarisi ci la bokkoon moom Ibn Ka'b moom Abu Ismaa'iil siiw na Abu Ismaa'iil ah mooy Hatim eh, ibn Isma'il Abu Isma'il al-Kufi al-Madani al-Harithi wa al-Kufi tamit an Mu'awiyata wa huwa ibn Abi Muzarrid mawla Bani Hashim mu ngo moom lañ gisoon sànq ci riwaa Imam al-Bukhari bi muy Mu'awiya ibn Abi Muzarrid eh, wax nañ la li nga xam ne moo ñuy ne mawla Bani Hashim ah eh, moom moom kii mooy mawla Banu Hashim voilà mawla Banu Hashim rahimahullahu ta'ala bokkul ak Sa'id bala Ah, bi ñu gisoon ci riwaa imaamul Buxaari ah kon mawla banu Haashimin kon mu ne haddathanii ammi Abul Hubaab wa Abu Hubaab bi lañ doon wax sànq muy Saïd muy abu mu ne ki ma nettali mooy sama baay tax Abul Hubaab Saïd ibn Yasaar moom lañ gis sànq ñii ne mawla eh, kii la eh, Shuqraan ñii ne mawla maw Maymuna la yaay Maymuna ñii ne eh, mawla ñi nga xamante ne Banu Najjaar ñii ne al-Hasan ibn Ali ainsi de suite radiyallahu rahmatullahi wa radiyallahu anil jami' kon Abul Hubaab moo doon gisoon nañ sànq mooy dàkkantalam Sa'id ibn Yasaar an Abi Hurayrata mu jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi haafizu sahaabati radiyallahu anhum wa ardaahum Abdurrahmaan ibn Sakhr li gën a siiw ci suturam qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna Allaha khalaqa al-khalqa hattaa idhaa faragha minhum qaamat ar-rahimu fa qaalat haadhaa maqaamu al-'aa'izi min al-qatii'a tumma qaala naam amaa tardaynaa an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qaalat bala qaala fa zaaki laki summa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iqra'uu in shi'tum fahal asaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi wa tuqatti'uu arhaamakum ulaa'ika allaziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'maa absaarahum afala yatadabbaruuna alqur'aana am ala quluubin aqfaaluhaa kon mu ngoog kon hadis baa ngi noonu noonu la ñëwee euh, ñëw na nag imaamul Buxaari rahimahullah indi na ko ci ay bërëb yu bare bare bare euh, euh, waaye yiñ ci wax noonu doy na kon buñ ñëwee ci li nga xam ne mooy njàngat yi fii ak lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi nga xamante ne mooy bunt bi wax ci wàllu Euh, jokk birrul waalidayni def euh, ñiiw jëme ci say waa ñaari waajur waaye wasilatul arham ak di jokk mbokk yi waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñu xamal loo xamante ne nii lool loolu day wa ci ci ci ci ci ci ci ci euh, alaamu nubu wala bokk yi wane ne mooy yab yonent dëgg waaw bokk ci mu'jizaatam yi alayhi salaatu wassalaam di ñu nettali ay affaires yoo xamante ne nii de toute façon kenn ci ñun ba muy xew kenn judduwul woon te kenn mënu ko woon a xam boo ko yonent bi alayhi salaam jàngalewul woon waaw wala boroom bi mosal la ci dara te ni mu koy jàngalee keneen mënu koo xamale noonu waaw ndax ku dut yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee ne ak wilaayam sax na bu nettalee yenn yoo xamante ne nii boroom bee ko ubbil ndax loolu day am tamit ça ne veut pas dire que ku dut yonent rek borom bi du la xamal loo xam ne xewoon na bu njëkk na. <laughs> waaw <laughs> sinon nan la ñuy nekk dono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te yonent ba ne saa saam nee na al ulama warasatu anbiya ñooy ay dono ñooy seen dono li borom bi mosal di xamal ñi nga xam ne ñooy yonent yi dina koy da koy mosal ñi nga xam ne ñooy awliya uy waaw te loolu moom misaal yi dafa bari sauf que waliyu bi hein moom bu waxee wax bi nga gis ci biir jullit ñu bari ñoo xam ne wala ñoo ñu bari ñoo xam ne dañu jàpp ne non lii moom demewul nii wala iyaazu billah <laughs> waaw alors que bu dee yonent ba lay saa saa ma ko wax waa ji bi nekkee jullit moom jullit bu gëm kooku moom day gëm ne lii yonent comme sax na ne moo ko wax lii moom doon la demee waaw moo tax ni mu koy leerale bokkul ak keneen waaw voilà léegi nag. <laughs> nit bu dee ne yonent bi alayhi salaam moo wax mu leer ci yow comme nettali yu mel nii wax ko yow dute woo ci est-ce que wér naam wérul du lool nga dute nee nga na xam naa ne wér na waaye man wax nga ci boppam laa yone en cause yow ci saa si yéefér na waaw parce que loolu mooy waxu yonent bi alayhi salaam nga ne yow euh, bon man gën naa ne moo ko wax de waaye waxam jooju ci boppam laa jàppul ne man est-ce que wér naam wérul loolu am naam amul man loolu laay dute yow yéefér nga ci saase ak ku mën a nekk sa sëriñ te un kaafir bu ji lu leer naññ yow moo xaw kande boo dee woon ci bés boobu bés boobu te tuuboo almeeri jullit moom kenn du la fa dugal yàlla tere ñu lay julli ak ku mën a nekk sa seex alors que bu dee wàllu yu bi moo wax yu mel noonu am kenn ci jullit ñi ne non man nag gëwma loolu loolu dafa ko yéeféraa ah. voilà loolu dafa ko yéeféer te bu deenee waa ji da koo wax parce que moom dafa fiir ci diine bañ affaire yu mel noonu bari ku nekk di nettali ak tamit euh, charlatan yi ngay dégg ak les les les usurpateurs d'identité gaa yi mbubboo di wax xawoon di wax ay baatin ak yooyu mu ne ma ne lii man gëw ma ko voilà kooku daraa ko dul dal dara du ko ci fekk waaw léegi mais Serigne diw la ne moom li mu wax gëmu ko mais bu ko neexee mu ban koo gëm fan la ñu yàlla yónnee Serigne diw nga naan la yonent ba saasaam la yónnee waaw bu ko gëmul ko lan nga bëgg lenn nag lañ koy wax bu ko def mooy taxaw ne lii nii amul waaw loolu moom bu mu ko wax bu mu ne ah man dana ne man moom nangu wax ju nii sincèrement man manuma koo nangu loolu am na ci droit man na koo wax mais nag bu mu nekk kii li mu wax amul parce que bu boobaa nag beneen affaire la mooy yaa ngi tuumaal walu bi yàlla naan day day day day sos waaw kon daa kon da bëgg wax ne daf ko sos alors que bu dee man man naa ne non man gëwuma wax jooju waaw man moom gëwuma loolu parce que manu manuma nangu wax bi mel noonu ak lii mu wax du dëgg c'est pas la même chose <laughs> waaw <laughs> waaw ndax boo nee gëmoo ko éventualité mu nekk dëgg am na mais yow comme que daal mbir yi daal yow boo affaire yi daa bari nga kii ba yow daal dalul sa xel bu la neexee nga ne man lii dalul sama xel waaw dalul sama xel waaye nag bu leen tuumaalu kàcc de surtout bu dee ne ku ñu xam lañ ci sunna ak ak yooyu ak roy yonent bi alayhi salaam kanta bu dee ab usurpateur la boo xamante ne nii moom daanaka waxi waxi ordinaire am rek day wax lu amul bu boobaa moom man nga ne noo man gëwma lii de toute façon en tout cas wax jumel nii moom te comme mu tukkee comme que du wax du waxkatu lu am moom mën nañ koo classer ci wax yooyu waaw daraa la ci dut fekk waaw léegi nag na taalibe yu xotteeku mer lu leen ci neex dara du la ci fekk sawaay bu neexee nga ne man moom lii doyul sama xel waaw dalul xel du wax ju may nangu bàyyiwuma ko xel waaw <laughs> yawul kenn koo xamante ne nii ay waxam daa nekk qur'aanun yutla fii rasulullah sallallahu alayhi wasallam kese la ñuy suñu borom ne ay waxam euh, kii la <laughs> wax yu la wa ma yantiqu anil hawa in fi wax keneen da koo royeeg da koo jegeeg da koo nangam ak nangam ma ne waxu rasulillah sallallahu alayhi wasallam niroowul ak waxu kenn laa wax ak kooku man di doon manu lay waaw na nit ñuy comporté woon ak ci waxu jullit ñi ci waxu yeneen tubaab yi saa saam. manu la yem ak nañuy comporter waxu keneen ak ko ku man di doon léegi ku ngëm moom moomale doy na la xam nga ak wilaayam diina la nga gëm ko yow la concerné waaye manoo force ñépp ne leen man fii mu ne ah, képp koo xamante ne li sama sëriñ di wax ci baati nag ay kii ak nangam ak ay barzax nangam ak fii ay ëllëg nangam ak kii ku ko gëmul yow yéefér nga ma ne dara la du yéefér waxoo dëgg waaw waxoolu am laa wax du yéefér waaw parce que nit ñee ngi doon dugg ci l'islam di am ay daraja yu kawe te sa sëriñ xewut voilà nan nga mën a ñëwee ne sa sëriñ moom moom bu waxee rek képp ko wax contraire bi wala jàpp ne maandu ciy waxam mooy yow sa maandu goog ci woppam moo la génn ci diine looloo fi amul nag mu amul amul voilà <laughs> amul wax yooyu ngay dégg ci wolof yi ñuy wax di la tëkkaloo ak a tiitloo parce que yow sëriñ diw mi nga xam ne ñoom sax ñoom nañ du wax yooyu ñoom moom ay yow foofu mooy gisuñu nga am ci <laughs> bi biñ ci am ñoom ñu ko gëm rek di tëbaka dal sa asune bu ñu ko tuddeeg yooyu ak tamit di di tout lépp lu ñu wax njàmbaas ko ci wax yi yow gisuñ ba koy def rek ñu jàpp ne loolu yow alak na la ma ne ñoom ñooñu <laughs> ñoom ñooñu buñ moyul ñoom ñooñu ñoo alko <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu kon lii yeneen waaye sa sam bi ñu nettali bokk ci mu'jizaatam yi yoo xamante ne nii moom du xel mu rafet la koy may du man a xalaat déedéet waaw ay xam-xam la yoo xam ne borom bi moo leen koy xamal euh, ñoom euh, yonent yi alayhimu salaam ak képp koo xamante ne jaar nga seen tànk boroom bi xool la la ci neex la ko ci neex ci loolee mu mosal la wala rek mu bañ la cee mosal voilà kon nag mu ne bi yàlla bindee inna allah taala xalaqal xalqa loolu dañ ciy jàng ne bindee fii dañ leen a bind waaw waaw loolu nekkul sax loo xam ne lu ñu waroon di taxaw la waaye léegi idée darwinisme yeeg ak façon julli bi nga xamante ne nii daanaka ñàkk a xam dara tax na ba idée yu mel noonu influencé leen ak suñu doom yi nga xam ne yaruñ leen surtout nekk ci yenn réewu tugal yi ah duñ leen wax dara ci yooyu ñu dem loolu rek lañ jàng ci école yi loolu lañ leen di gëmloo ak théorie des genres yi xew léegi yu mel noonu de l'évolutionnisme du darwinisme ak façon yu mel noonu ba yow comme que masoo wax ak moom ci wàllu diine lu dul deel julli deel woor deel kii amul benn discussion benn kii mooy mu ngi def les mécaniquement machinalement waaye moom pas-pasam mooy ne gëm na ne du premier homme singe la ci singe yi lañ jóge wal iyaadu billah te yépp fatu parent bi la waaw ba bu déggee ñu naan walla gaa yi nga xamante ni ñoo naan ayoo Seydina Adam alayhi salaam lañ jëkk a bind day jàpp ne ñii moom euh, vraiment seen bopp yi dëgërut wala baaxut wal iyaadu billah loolu fatu parent bi la waaw <laughs> léegi nag le fait que yoo tax yooyu ñu ciy taxaw tuuti xalaqal xalqa lii day wane ne kon mindee fi dañ leen a bind voilà jógewuñ ci loo xam ne processus d'évolution boo xam ne xanaa évolution lay évoluer am na fu mu jóge ah <laughs> te loolu sax amul wal iyaadu billah kon mu ne inna allaha taala xalaqal xalqa hatta ida faraga minhum ba ni mu paree ci ñoom waaw waaw qaamatir rahim léegi nag ak mbokkoo daal di taxaw loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñenn ñi dañ naan qaamati loolu eh, eh, kii la istiaara la waaw mooy loo xam ne parabol la waaw mooy xam nga arrahimu comme li ñoom al imam ak ñooñu ñoom imam an-Nawawi di reprendre ak ñooñu rahmatullah alayhim te ne xam nga arrahim mooy ak mbokkoo du loo xamante ne daa am koor mooy ni ñu ko xame ñun mooy nañu wax mooy ni ñu ko xame ñun ni ñu ko borom bi xam loowee ñun du loo xam ne lu palpable la loo mën a laal la waaw du loo xamante ne nii loo mën a laal la looy làmb di daj déedéet kon nag am ñu ne loolu la mooy parabole la rek borom bi day joxe ne am misaal voilà mooy liñ naan daa joxe misaal ne voilà keroog bi mu paree Euh, li nga xamante ne nii mooy euh, dafa taxaw ar dafa taxaw am ñu ne noo du misaal fen réalité la waaw réalité la mooy lan mooy ne mooy ne euh, moom ar ci boppam borom bi da koo jox da koo jox làmmiñ mu wax waaw